léeg nga dégg gars yi di ko di ko wax di ko yëgati rek ñoom buñ ko yëgati se pas pour pour iñaane ko c'est pour euh, euh, euh, ériger ko en modèle xool leen kii ngeen def ni moom moom itam bu koy wax ñëw ci plateau yi di expliquer fi jaar ngir nit ñi xam na ne gis ngeen bu leen kenn gëmloo ne parce que amoo diplôme sangam waroo tekki dara loolu amula ah, parce que man maa ngi je n'ai aucun diplôme laa amul te maa ngi salarié ñoo xamante ne ñoo génn ci Massachusetts waaw eh, université yu mag yi ñuy ko les grandes écoles des États-Unis ñu bari man maay seen patron te masoma aw ma dëgg tukki yi aw ma ko benn diplôme aw mooy li ngay gis ci américains yi dafa bari lool lool loolu xaddis wala xaj quoi waaw eh, gis nga président diw mais soay moom doonu woon dara waaw nangam ak nangam la woon de toute façon ay écoles yi bu yor lu bus yor lu busum njàng yooyu ñoom ñoom c'est ça toog mooy nite moo tax gis ngeen fi ñu toll bokkuñu gaa yi quoi bokkuñu sax anglo-saxon yi ñoom c'est comme ça mais ñun mooy ñi nga xamante ne français leen nampal xool leen niñ mel ñoom ta du français ah daa fekk ñun itam lu bari ci ñun noonu lañ meloon mooy bu leen yàlla jëfalee xéewal dañ koy nëbb <laughs> duñ bëgg mukk ñu xam seen xéewal ak fan lañ jaar waaw ngir nit non non non dañ koy nëbb di wane ci biti que ni ñoom bon dañoo deedeelu di deedeelu rek waaw saa yi ah naka mbir mu ngi dox ah yàlla rek waaye de doy na waar de <laughs> wal iyaazu billah waaw te am na poña am na foo xam ne mu fay am lu lii méccim nii mais day deedeelu wan nit ñi ne noo jaru ko sax non il faut même pas man dama cee xasa dugg nii rek boo boo xam nga boo lenn boo ko miinee yenn yi c'est ça alors que waxul dëgg day bañ ñeneen ñi parce que jàpp na ne ñeneen ñi def ni moom day tax moom li muy gañe mu ñàkk ko wala part de marché yi am mu ñàkk ko xoolal gis nga ñaari esprit yooyu ni ñu wutee mais ñaar ñooñu nga foog ne mën nañoo bokk concurrence suñu sax moo tax xoolal fi États-Unis nekk ak yeneen pays yi nga xam ne noonu la ñuy xalaate ay France ki suñu euh, pukus yi ni ñu mel xalaat ñu ñoo bokk fee ku nekk sociale citoyen bu nekk day xam ne man de toute façon du damaa juddu rek échec naa loolu amul alors que fii société yu mel ni nga xam ni ñu ko kale def ko ay hiérarchie yoo xam ne daanaka moom doomu bourgeois bi wala doomu journaliste bi wala doomu professeur bi wala yooyu ñoom ñoo war a accéder ci école yu mag yi waaw léegi nag pour corriger ça ñu naan dañuy kii yoo xamante ne wala en Sciences Po yoo xamante ne c'est pour les quartiers défavorisés waaw euh, discrimination positive yooyu yëpp ay caaxaan la c'est juste pour wane ni ñu ngi def dara waaye dafa ñu tous à ba léegi système boobu mooy mooy mooy perdurer loolu nag ci pays yu mel ni ñun France ak Sénégal ak ñuy xalaate ñooñ foofu loolu la am parce que lu nekk dañ koo kale te gaa ku ci am dara dañ koy nëbb di jaay deedeelu que ne fii jarul sax ngay xool nit ñi wuu moo tax seet leen ñuy xalaate ak kañoo gaaw a métier mu nekk boo commencé am ñeneen ñu ciy commencé dugg rek nga commencé oh, oh on commence d'être nombreux ah non non non c'est pas normal nga indi grève fii voilà corporatisme kese wal iyaazu billah mooy ngir ne ñooñu seen dund du neex. tout le temps ñu ngi ci euh, leur leur pré-exila liñ jot am di ko di ko nan lañ koy sàmmee voilà bu ci kenn dugg ñun groupe bii nii ñu nangam waxoon nañ ko fi ci côté notaire yeeg façon VTC yeeg taximan yeeg gaa yooyu nga xam ne mooy dëgg ku ci nekk boo xasee kii rek bëgg mbiri tëju ndax seen esprit yi ñoo tëju waaw noonu la ñu mel waaw yeneen ci may saa saam nag di ñu jàngal ne mukk bu leen mel noonu borom bi daa bëgg a gis. wala daa bëgg ñuy gis asaru ni'matihi jeexitalu xéewalam yi ala abdihi ci jaamam bi ndax dafa am solo li ma doon wax mooy ndax aji yow dangay ngay mën a nekk bokk na ci ci njariñ yi modèle pour les autres waaw mooy lan këne man xéewal gi ma yàlla jox jombu leen voilà ñenn ñi nag ñun suñu façon dëkk yi dañ lay gëmloo ne man li ma yàlla jox jombu nag ku dut man <laughs> walla iyaazu billaah waaw moom daal daa bëgg famille bi moom kese moo fi am di may gaay yi gaay yi di ko ñaan mu leen di jox wala xañ na leen wala iyaazu billah loolu mooy lan waaw ci <laughs> suñu sëriñ wax keroog ne gaay yi ne ne américain bi da ne ko <laughs> yéen gis ngeen yéen di ngeen di xalaate ah, par rapport ak ñun quoi Amérique <laughs> ñun kenn ci ñun bu amee radiyallahu anhu bu amee oto bu bees dañ woo son voisin quoi ne ko kay viens viens viens ñëwal ni ko xoolal oto bii nii bu bees bii ma am waaw xool ko bu gën nga xool essayer dugg mu wan la lépp nga foog ne la mu ne la nag fexeel am bu mel nii fee comme moo nga am comme bu mel nii xoolal ko mooy li mu bëgg li mu bëgg la bëggal mbokkam mais ñun <laughs> ñun ku jaam oto noonu ngay def ku jaam poste bu baax da ñëw au lieu nga xam loolu mën cee dimbali xamal ko say mbokk ñu gaaw déggu ci affaire bi dox seen affaire yow bu ko defee ñoom laaj yi ñu la doon laaj mais gars yi ñu leen di laaj moo leen neex bu leen neexee ñu joxe bu leen neexee ñu xañe <laughs> mel ni ñooy maalikul muluk <laughs> malikul muluk te duñu tus ñu tus yàllaa leen dénk as tuut am lu mu leen wan ñu xañ ko ñu ci des waaw ku ci gis benn opportunité boo xam ne du pour moom kese au lieu bu man kee dugal ñeneen du ko ci def waxoon nañ la suñu royukaay yonent yi alayhi salaam Seydina Muusa keroog bi ko boroom bi di yónni lan la wax waj'al lii waziran min ahli Haaruna axi defal ma koo xam ne mooy nekk sama vizir sama ki may dëgërloo ko kan la tànn Haarun sama frère te demagul ci Firawna mi ko yàlla yónni ba mu waxee loolu borom bi nangul ko ne ko laqad utiita su'laka yaa Muusa Muusa jox nañ la li nga ñaan ne ko izhaba ila firawna innahu taxa léegi yéen ñaar demal boo demee waxal sa mbokk ma dañ ko fekk ma sol ko li ma koy sol bam nekk yonent ni yow ngeen dem xoolal xoolal gis ni c'est ça loolu américain bi loolu loolu yonent yàlla saa saa ñoo meloon noonu ñoo ñu ko jàngal ñun nag ñu ñëw rey ko ba buñ ko gisee ci américain jàpp ne ça c'est américain non dañoo nite kese te ak nite loolu la laaj fitratallahi allati fatara an-nas alayha la tabdila li xalqillah fitra bu yàquwul nit noonu lay mel mu amee lu baax mbokkam da koy bëggal lu baax waaye yu lees kese moom kese ko fi am bëgg daal moom li mu fi am ci monde bi wala ci koñ bi moom kese wala ci biir ay mbokkam ñu naan moom moo fi am lii moom kese waaw xam na num def ba tukki wala ba def lii wala ba lii mu am ay opportunité yu wax ñeneen mu leen di gëm loo ne jaru ko non fii coono kese la waaw nangama gi nangame waaw waaw waliyasu billah jël ko nag ci domaine bu la neex buy dugg di fatt bunt bi ba pare nag di wane lu ñaawu fam ne ngir ñeneen ñi buñ jege moo tax bokk na ci liñ doon wax kon nañ ci ñëw léegi bala ñu ko fàttewaat ngëneelu borom bi ngay wane xéewalu yàlla yi nekk ci yow mooy nga nekk modèle pour nit ñi ba nga xam ne xéewal bi jombu leen borom bi waxul kenn dara te lim ma may man na la koo may bal man na la may lu ëpp lim ma may loolu benn ngëneel la bu rëy boo xamante ne nii aji kiy wane la ko yàlla xéewale ci wàllu colkoom ak lekkam ak naanam ak ak waruwaayam côté boobu boobu benn la beneen njariñ mooy bokk na ci njariñ yi day tax ñi nga xamante ne nii dañoo am aajo dañu am aajo dañu am ak ci alal gi la yàlla jox xéewal yim la jox ñu man laa dégmal ngir nga jox leen mu yombalal la nga nekk di wër ñee ñan nga koy jox ñoom buñ la man nañoo ñëw zakat ji nga jox leen ko waaye liñ leen mën a dimbalee en dehors de zakat nga dimbalee leen ko muy wuju xayr ay bërëbu yiiw waaw buñ amee soxla mën a ñëw ci yow lii mu ne ñi ñi yor esprit bi la doon wax esprit francophone ak wolof yeeg yooyu ñoom ñooy ah, yii buñ la xam eh, bu xamee ne am nga duñ sa buntu la ñuy parce que la ak siisa ko nay ak égoïste moo tax ñoom noonu lañ ko gisee alors que américain bi ak ci l'islam yar dëgg-dëgg moom gisawul noonu waaw <laughs> waaw amma bi ni'mati rabbika fa hadith ndaal sa xéewalu borom yi dee ko waxtaane sa lam nañ waaye sa sa feeñu waaye nay feeñ waaw ak tahadduth bi ni'am bil lisaan wa bil xaal waaw dañ koy wax ak lan nañ bil waaw waaye ak sa xaal ba nga ko defee ñooñu mën a jariñoo ci alal ji te am ci wàll ñu mënu ñëw ci yow waaw allahu akbar loolu beneen njariñ la waaye beneen boo xamante ne moo gën a màgg yooy yëpp mooy sant yàlla la waaw san am sant yàlla la yàlla la wane xéewal gi la yàlla defal loolu ci façon sant yàlla yi la bokk moo tax yonent way saa saa wax fii ne yàlla daa bëgg ah ngay wane xéewal yi nga xam ne moom la la defal muy gis walla ñuy gis ah ah xéewalu yàlla yi à travers yow mi nga xamante ne yow la yàlla defal xéewal yooy nga bañ a ci façon nit ñi nga xam ne yàlla yàgg na leen wax ci alquran waaw walakinna akthara an-nas la yashkurun waaw walakinna waaye li ëpp ci nit ñi la yashkuruna daw ñu sant yàlla allahu akbar walakinna aktharahum la yashkurun te képp ku sant nga xam ne la mu lo Seydina Luqman waxoon waaw lu taxoon yàlla jox ko ko anishkur lillah al wa man yashkur fa innamaa yashkuru li nafsihi waaw wa man yashkur fa innamaa yashkuru li nafsihi waaw ku sant rek sa bopp ngay santal ndax borom bi nee na <laughs> wax nañ ko sànq kene moom la in shakartum la azidannakum waat naa ne bu ngeen santee de ma daal di leen dolli allahu akbar mooy sant gi xéewal loolu bokk ci njariñ bi ëpp doole mooy sant yàlla la feeñal xéewal gi yàlla def ci yow bi ni'am te moo ko digal yonent bay saa saam ne ko amma bi ni'mati rabbika fa haddith naka noon xéewalu xam-xam bu la ko joxee amoo droit di ko nëbb waaw waaw inna allaha yuhibbu an yura athara ni'matihi ala abdi du ni'matul xaalis kese waaw du ni'may xaalis kese du xéewalu xaalis kese du xéewalu xobbat xobbet kese du xéewalu ay kër ki magasin kese xéewalu xam-xam ni'ma bal ajal ni'ma ba'da al iman al ilm te am iman bu sax bu baax lu dul mu tegu ci xam mu mooy xéewalu xam-xam yow amoo droit yàlla defal la xéewalu xam-xam ba pare nga nëbbu ko parce que bu boobaa ñi xamul xañ nga leen le fait ñu xamoon ne xam nga moo tax boroom xam-xam yi dañoo war a feeñ ci gox ya ñu ne waruñoo nëbbatu ba nit ñi bañ a jàpp ay charlatan ittaxada an ba nit ñi bañ a jàppe eh, ru'usan juhala fa dallu wa adallu li yonent may saa saa wax waaw loolu bañ a dal nit ñi nga bañ a bokk ci ñi nga xam ne ñoo tax loolu xew ba muy xew ci yow la jaar mooy ndax bu dee ne boroom xam-xam yi gisatuñ leen dañuy nëbbu seeni ruq la ñuy ne bàyyee plateau télé yeeg whatsapp yeeg réseau yeeg sociaux yeeg ñëpp ñu bàyyee ko ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ay ay ay ay ay ay sàcckatu identité lañ ay usurpateur lañ dañuy woote woo lu ñu dooru di mbubboo woo ay ustaas ak boroom xam-xam di waxi délee ki tojaangeeg nit ñi di leen ci dégg yow boroom xam-xam ba xam nëbbu woon am nga ci part de responsabilité bu mag a mag a mag ndax amaana boo feeñoon dina am budul ñëpp de dina am ñoo xamante ne moom ñee duñ leen mbaal ndax dinañ xam ne ah sa waay diw daal nañ dem ci moom parce que moom li muy wax alquran ak sunna kese lay wax te gaa yi man seetlu naa li ñuy wax lu bari dañ naan yaakaar naa wala tamit di wax yoo xam ne même boo leen laajee su fan la tegu ñuy mer man daal waaw loolu yow loolu diñ leen ko mën a moo tax xéewal xam-xam bu ko yàlla joxe amoo droit di ku nëbb toog sa ruku waaw man daal sawaay ah nit ñi daal baleen foofu rek man daal sama bopp moo ma doy waaw sama bopp daal moo ma doy quoi léegi kantaa ñoom déedéet ndax waroom bi daal nee na yaa ayyuhan naas yaa ayyuhal ladiina aamanu bopp alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun borom bi daal nee na yéen ñi gëm yàlla daal na leen seen bopp doy daal waaw du leen lor nag képp ko sànku bu dee ne yéen gindeeku ngeen mën naa gindeeku rek léegi bu sànkoo gars yi nekk ci rajo yeeg télé yi wala feneen réseaux sociaux yi di nax nit ñi ñu leen di gëm la waaw xam nga dégg-déggin boobu le Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu doon ragal ci xeet bi moo tax premier hadith jotaay bi am na jotaay bi ñu doon wax Seydina Ali ibn Abi Talib bi ma naan képp ku ma masoon wax yeneen saa bu yeneen saa saam a dégg ci yeneen saa saam dara dama koy jàpp mu jariñ ma yàlla jariñ ma ci lu ko man nag ah ma mas a eh, nettali nag saa saam dara am dama lay waatloo boo waatee ma dëggal law te Abu Bakar nag moo ma nettali te wax na dëgg man moom doon ku ma fi di waatloo man Ali Abu Bakar wax na dëgg. gis nga xadis boobu xadis bi ko njëkk te mooy premier xadis ci musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ah muy musnadu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu premier xadis xaaye bii nga tudd yow ci suuratul Maa'ida moom la Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu muy aaya 105 bi doon mettre en garde saxaaba yi te jamono yonent bi xoolal yonent saa salaam bu ñu génnee àdduna Seydina Abu Bakr deux ans la fi def jamono jooju muy yéeg ci minbar bi di mettre en garde. bi moytandikuloo ay nit yu jóge ne am dégg-déggin bu warul ci aaya bi allahu akbar te Qays ibn Abi Hazim miñ la doon wax ñoo xam ne daañu woon doon e, ci yonente bay saa sam la doon ñëw ñu ne ko ah, yonent saa sam kat génn na àddina Qaysun ma lahu nadhiru mi jële ci fukk yi nga xam ne ñoom la yonent bay saa sam digal àjjana mu ne man yonent bay saa mu ne man Abu Bakar dama taxaw daal di taxaw ci minbar bi waaw daal di xutba sant yàlla daal di koy bàkk mu ne yaa ayyuhan naas éyéen eh nit ñi innakum taqra'una hadhihi al-aaya yéen a ngi jàng aaya bi yaa ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla idha ihtadaytum muy aaya bi ñu wax sànq mu ne wa inna te ñun sami'na rasulallah ñun ak siddiq dégg nañ ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne yaqulu ma inna an-naasa mu ne nit ñi idaa ra'awul munkara falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahum allahu bi'iqaabihi allah allah allah waqad rawahu imam at-Tirmidhi wa ba'dahu qablahu imam Abu Dawud wa ibn Majah rahmatullah ala al-jami' mu ne taman Abu Bakar de ñun di dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne aaya bii kon am nañu koy dégg dégg bu dul noonu de nee na gis nga nit ñi yoneen saa saa nee nit ñi buñ gisee loo xam ne du jaa lu jaaduwul la te soppuwuñu ko ku nekk na nga ko mën a soppee ca hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri ba man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi lisaanihi fa in lam yastati' bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi wa in lam bi yooyu defoo ci dara mu ne bu dee nit ñi dañoo gis lu ñaaw lu dul noonu te soppiwuñu ko kon est kon man nga ne man daal gis naa lu ñaaw damay toog man daal laa yadurruni man dal la du ma lor daal ki nga xam ne daal sànko ndax aay bi loolu la kan la xam nga ne yàlla waxul lool de waaw boo diglee lu baax tere lu bon ba pare te léeg-léeg nga jaaraat nit ñi dégg la faale wuñ la waaw kay def nga la nga war a def waaye defoo ci dara toog sa rukk naan ñoo xamaa ah, bu ñu réeree c'est leur affaire ah. suñu yonent alayhi salaam ne buñ ko deful gis lu léegi rek yàlla mbug daal di leen matal am mbugal ñun budul lii moo ñu dal man xaw ma la la ci mbugalam man xaw ma conséquence u la nga xam ne suñu gàttañ lu moom lañu ñu borom bi di mosal leen ah <laughs> lii xaw baaba maa kesam leen ci lu ñu fàggu kese moom lañu boroom borom bi di mosal ngir lan ngir ñu dellu waaw ngir ñu dellu kon mooy yàlla bu la defalee xéewalu xam-xam amoo droit di nëbbu. rawatina jamono joo xam ne jamono yu réer la waaw jamono yu réer la waaw ku nekk di samp di samp boppam wala ay mbooloo di ko samp muy waxi dëlee ki tojaange ci ci turu l'islam yéen ñi yàlla may xam-xam bu leer amu ngeen droit di tëj waaw amu ngeen droit bàyyeeg gars yi plateau yi amu ngeen droit bàyyeeg affaire yi amul may ma audience ma ne léegi affaire yi yàlla yombal na chaîne YouTube yaa ngi fi waaw seen nangam ak nangam fit yaa ngi fi diffuser lu sa jàngale te yàlla tax waaw kon lool du lay borom bi may nañu de yonent lay saa saama ginoon a mettale kaa dañ leen doon dañ ko tere Makka mu fay jàngale alquran waaw dañ ko doon tere bu daal di jàngal ñi nga xam ne ñooy jóge doxandéem ni ñëw Makka di bañ mu dajeeg moom laa kinnahu waaye da leen faale lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi wallahi waaw masula de moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam malgré liñ koy embargo bu fi kii boo fi jàngale di nga xam ah ba nga wax fi diine waaw di ko embargo di ko tere ñoom Abu Jahlin al-mal'un ak ñi mel ni ñoom teewul woon faalewuleen bu gaa yi ñëwee ci foire yi wala aj yi muy profité di dem ci ñi nga xam ne arab yi jógee yeneen dëkk yi di ñëw mu dem ci seen tànt yi lakinnahu lam yazal masula de yàq fu di xeñtu mawasimahum seen foire yi waaw gars yi dañ lay gëmloo é eh, fee foire la noo foofu yëfu saytaane la waruñ fa wax diine waxoo dëgg loolu Iblis la ko wax waaw fa la nit ñi nekk boo demul fa nit ñi nekk foo leen di fekk fan bii ngay nekk tëju fii la la nit ñiy foofu ngay jariñee kan ngay jariñ air bi ngay jariñ jariñoo kenn ci da nga yeewu foire ya nga foog ne luñ faroon def gars yi seeni xërëm lañ doon ëndaale waaw seeni xërëm mooy ci naan la boo boo nee ci métro bi nag bon ñi bu fa jàng alxuraan parce que foofu dafa salte xamuloo kooku xamul li muy wax bañ a jàng alxuraan <laughs> kooku daa xam li muy wax yeneen saa salaam fa mu doon dem ci foire yooyu ñoo doon seeni xërëm lañ doon yor étudier seeni xërëm di ko jaamu ku nekk ëndaale ndax nee na nga moo ay protéger teewul muy dem ci ñoom kaaba gi mu doon jullee lan moo ko tiimoo lu dul ay asnam dafa la doon dem di julli di woo moo tax ni da ngay yeewu ni da nga yeewu waaw moom fee dafa salte noonu ñooñu non non ñooñu moom sawaay baax na quoi ñooñu di leen jëppee que déedéet waaw kon loolu lépp ay xéewalu yàlla ay ngëneel yu nekk ci feeñal borom bi di gis ah wala nit ñi di gis xéewal yi la borom bi defal waaw xoolal xoolal koy boobu boo ko xoole woon mbir yi kon nit ñi yàlla ku yàlla defal ci ñun wàllu àddina sax doo ko nëbb ñu ci def waaw waaye wal iyaazu billah waaw waaw wal iyaazu billah li nga xam ne daal mooy mbir mi mooy ak nay daal ah qad saytara ala qulubi kathirin minna wal iyaazu billah waaw nay <laughs> daal nay boof waaw ci li ëpp ci suñu xol yi wal iyaazu billah yal na ko borom bi daal di eh, eh, laabal ci alquran ak sunna alhamdulillah te lool shaytaan la ash-shaytaanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahshaa wallaahu ya'idukum maghfiratan maghfiratan minhu wa fadlan wallaahu waasi'un 'aliim allah shaytaan lay wax lool boo leen koy dig ba eh yow yalwaankat yi da nga leen a mën a jox gis nga gaay bu ñu xamee ne am nga ñii yow dañ lay sëriñtu nga yàqule sa mbokk boo mbooloo moo ñëw. ah ñu la fay wax lu ñaaw ñu ñu noppi xamal ne lu ñaaw sa mbokk la ko wax loolu lépp kadib la ay fen la iblis say wax waxi caaxaan yooyu mooy lan ngir yàq sa digganteeg say mbokk waaw waaw foo nekk say mbir di yàqu xamal ne am na sa benn mbokk bu la bu la bu la tam sam boo bu la tal sam moo dem daal di lay liggéeylu même bu dee ne am na ñuy liggéeylu daal mais léegi da ngaa mën a yow xel moom ngay yor ndox moom kañ ngay sant yàlla kañ nga la yàlla di am yow eh, lu muy def dund ndax bu dee tout am na ku ko te bu baaxee bu dee lu neex yow la bu naqaree nit ñi la yàlla lu mu def yow ci sa dund kooku nan lay gëmee dogal kooku gëm dogal kooku li iblis day taxu ngëm yàllaat wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw allahumma sabbitna ala al iman yàlla nag ñu saxal ci ngëm yàlla goo xam ne bu sax la bu dëgër waaw as-salih waaw boo xam ne gooy nangu la ba du ñu génn àddina wa anta anna raad nga daal di ñuy amin ya rabbal alamin kon gëneelu daa bokk ci ngëneelu feeñ yàlla nit ñi di gis an yura athara ni'mati ni'mati ni'mati atharu ni'matihi ala abdihi waaw loolu lépp lii lépp ay ngëneel la yoo xamante ne nii nañ ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel waaw bu la yàlla joxee yenn poste yi nga war cee mën a dimbali jaam yi wala population bi waroo nëbbu waaw xéewal gim la def nga nekk monsieur le maire war a toppatoo seen wàllu këyit yi ci wàllu nangam ak nangam wala bureau ba ka fa monsieur le war a amoo droit di nëbbu xéewal googu muy poste da nga fa war a feeñ nit ñi bu ñëwee mën a ba xam ne yow la man di ñëw di jariñoo ca loolee ci yow di jaare ko ci yow imaginer yow yàlla xéewal njariñ gi ñuy defal ñii ci yow la ko jaare allah nga nekk intermédiaire kan borom bi tabaaraka wa taala digganteem ak jaam yi lool la moo ko gën a màgg mooy buñ ko xoole woon waaw mais bu ñu ci paree ba dem toog Iblis ak si ak suñu minal jinnati wan naa ah ah oustaz de daa xara yaramama tàngoon rek ay ma ne <laughs> ma ne laa <laughs> loolu baax na ay <laughs> suñu mbokk yi xadiise ñam doon waxal ak léegi bokkuñ de saxaaba yooyee ma ne loo bàyyi wax lu amul xanaa du ñuy yit ah njàngalem yeneen saa salaam daal yi doxe leen ko ñuy ñëw seen gannaaw nag bokkuñu ak yéen duñ doxe dara loolu kan moo ko wax yow sànq ba léegi bi ñuy tàmbal lu ma wax l'américain noonu lay noonu lay xalaate xalaat bu mel noonu la am yow mi nekk ci diine l'islam manoo am loolu yaa subhaanallah loolu nag si ça se dit ça bi égal pour dire en général te ñoom noonu la ñuy xalaate voilà kon loolu lu am am solo la quoi waaw kon euh, euh, loolu la waaw kon nit ñi di jariñoo ci yow waaw borom bi di leen jariñ di ko jaare ci yow ndax buñ gisee xéewalu yàlla jëm la defal ci wàllu xam-xam wàllu am am wàllu nangam ak nangam di leen li waaye tamit xel xalaat ci yenn yi yàlla defal la xéewalu nga nekk boroom xel mu sell waaw loolu waroo nëbbu tamit bu ko defee nit ñi di mën a jariñoo ci yow borom bi di leen jariñ di jaare ci yow borom bi daa bëgg inna allaha yuhibbu an yura athara ni'am athara ni'matihi ala abdihi waaw loolu moo tax nag ki nga xam ne yàlla da koo xéewalal ay alal borom bi bëgg na ciy sol loo xam ne day lu yeli lu lu lu méngoog la nga xam ne moom la ko yàlla jox waaw bu jël la gën a kawee ca ña bokk foofu ngir affaire àddina déet bu dee daa sol rafet a rafet ngir yàlla est-ce que kookee waaw léegi nag ki xamul jàpp ne sa waay mën a puukarewu moom moo gis loolu waaw yow sax col ko danaan alhamdulilah col ko alhamdulilah ngay sol <laughs> moom nag solam bi bu dee day sol ngir euh, naxaate sol koog jox leen ma lay wax <laughs> waaw di sol yu yu dandatel yi di wane ne waaw moom mooy daa dudd àddina gaa di ko jël ay sarax di ko jox di ko siyaar walla iyaazu billaah loolu amul njariñ waaw kon nag mu ngi noonu moo tax daal mbir daal lenn la lépp affaire yu yéene la lu la yàlla jox rek borom bi daa bëgg nga feeñoo noonu waaw feeñool noonu ngir yàlla tabaraka wa taala waaw nga def ko ngir yàlla tabaraka wa taala te lool li ci gën mooy digg doomu li yonent may saa saam woon da doon am lool billahi waaw léeg-léeg mu am lool sax waaw waaye dañu di nekk rasulullah lay li ko nit ñi xame sallallahu alayhi wa nekkuñ ne ubbi nañ dëkk yi gis nga keroog eh, doomu Abu Musa al-Ashari bi moo ko doon wax <laughs> <laughs> radiyallahu anhu moom moom moo ko waxoon moo ne yeneen saa moo ne kii Abu Burda Abu Burda nee na Sayyidatu Aisha xam nga ñu ko doon tudd waaye waxuñu woon kan la mu ne Sayyidatu Aisha dañoo ñëw mu génneel ñu benn yére boo xamante ne bu diis la nii waaw Allahu akbar après mu daal di ñëw <laughs> bi mu ñëwee euh, euh, euh, mu génne ko quoi. Euh, mu génne ko yenn leen yére bu diis nii ne leen yére bi ci lay faate sa alayhi salaam bi muy faatu moom la soloon allahu akbar mu yére boo xam ne vraiment bu yemamaay quoi allah boo xam ne wallahi bariwaane ci ñun ñoo xam ne jàppoon nañ ne lii ñoom vraiment ñoom buñ leen waxuloon ne yeneen saa salaam moo soloon lii nii lii la lii ci la génn àddina te loolu di wane tamit ah wax ja dañuy gis xadiisu yeneen saa salaam yeneen sayyidatu Aysa ne dañ koo denc ci ñetti yére biidin saxuliya yoo xamante ne nii amul imaama amul amul xamis looloo gin a dëgër mooy xamis bi dañ koo génne comme ni Shafi'i yi wax ndax sayyidatu Aysa kon doo toogoon nañ ko woon doonu koon mën a yor di ko wan ñoom Abu Burda <laughs> waaw ne leen yoneen saa salaam ci lii lañ ko bi muy génnaat ne yére bii la solo waaw buñ ko suuraal woon ak moom alayhi salaam nan la ko sayyidatu Aysa mën a yore ba koy eh, kii ba koy wane kon nag loolu lu ama am solo la waaw lu ama am solo la moo tax mbir yi daal xol la waaw lépp xol la waaw yow nit ñi bul sol ngir nit ñi bul summi ngir nit ñi defal ngir yàlla ndax boo solee ngir nit ñi doo sol ngir nit ñi dinañ la xarab ah, dina am ci ñoom ñu la xarab dina ñoo xam ne de toute façon mënoo def loon kontaan loo waaye boo summee ngir nit ñi neen ñi ne la xarab waaw mm. saay kii moo mën a waraakaanalu waraakaanalu rek li ko yàlla jox yit naa nga mooy li nga dégg lu ne lu lu amul solo li am solo mooy yow yàlla seetal yàlla ci mbir yi làmbal yàlla ci mbir yi utal sa borom ci mbir yi di ko daj waaw ihfazillah tajidhu amamaka kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu daal mbir mi moom mu ngi noonu kon daal al wasatiya <laughs> laa wax waaw kon loolu lu ama am solo la eh, kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci lañ jeexale buntu bi waaw ci lañu jeexale buntu bi nii walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bii di ñëw ñu daal di jël beneen buntu eh, ci téere bii ñu nekk eh, insha allah taala léegi téere bi jeex nag mais buntu bii di ñëw moo ci xaw gudduta eh, dinañ ko gis après mooy masala yooyu eh, gisoon nañ leen moo amaana ñu taxawaat ci walla du ñu ci taxawaat insha allah même bu dee mooy hadith yu bari li ci indi bon ay six hadith quoi six hadith waaye ci buntu boobu soit ñu parce que gisoon nañ masala boobu waaye dinañ ci gën a ñëwaat insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw muy chapitre cent vingt